moo noon al abbaas ibn abdil muttalibi ibn haashimin ibn abdi manaaf al qurashiyu al haashimi moo doon al abbaas di doomi abdul muttalib abdul muttalib di doomi haashim haashim di doomi abdi manaaf mu bokkoon ci koju quraysh ak koju banu haashim moom lañ doon wax ammu rasuulillah di al abbaas ammu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallama di abul fadli moo seydina al abbaas al abbaas ibn abdul muttalib nekkoon frère la woon ci abdallah mi jur yonent bi alayhi salaatu wassalaam petit frère am la moom al abbaas nekkoon baay tex baay mooy sa freeru baay moo xam grand wala petit frère sa bu papa moo mooy bu ngeen bokkee mooy moom ak sa papa minimum ñoo bokk papa kooku lañ naan baay tex mooy am ci arab moom mii di Abbaas ibn Abdul Muttalib ah, moom mooy bàyyi texu yonent bi la aleyhi salaatu wasalaam wax ndax loolu la bokk ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy magam bu bu mbokkal bàyyi di abdallah moo jur yonent bi moom nag moom lañ doon abul fadli moo doon dàkkantalam di abul fadl lu tax ñu ko doon dàkkantale abul fadl ndax dafa amoon doomam ju mag ji ki mag ci doomam ji ci doomam yi doomam yi diis lañ dinañ leen lim ci kanam insha allah ki ci magoon mooy alfadlu ibn abbas muy alfadlu ibn abbas di doomi al abbas moom nag lañ ko doon dàkkantele naan ko abul fadl yaayam nag nutayla la tuddoon nutayla bint janaab ibn Kulaybin moom Seydina Abbaas mu ngi juddu ay at laa ta'aamul fiil laa ta'aamul fiil ci la juddu moom Seydina Abbaas muy aamul fiil mooy at mi nga xam ne moom lañ naan atum ñay yi te gisoon nañ ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon juddu loolu gisoon nañ ko moom nag mu ngi juddu trois ans am na ñu ne trois ans la juddu avant at moomu am ñu ne deux ans avant la woon moo tax moom euh seydina al abbaas radiyallahu anhu daal koy laaj ne ko mais abbaas al abbaas yow yaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku mag <laughs> mooy yow ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam kan moo mag loolu boo demee ci majma'u zawaid lii may wax ci imaam al haythami indi na ko foofu mu ne rawaahu tabaraani wa rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne moom imaam al-Haythami rawaahu xadiis bii may wax ci laaj gu ñu laaj ne al-Abbaas mais yow ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku mag mu ne imaam at-Tabaraani soloo ko te góor ñi góoru saxiix yi lañ eh ñu ne ko kon anta akbaru awin nabi

xam nga wax naa la léegi que ne moom Seydina Abbas frère baayam la ñoo bokk benn baay bi Abdul Muttalib Abdallah mi jur yonent mi alayhi salaatu salaam ibn Abdul Muttalib al Abbas ibn Abdul te wax naa la léegi que mu ngi judd deux ans wala trois ans avant atu ñay mi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam feeñ jamono <coughs> ñu laaj ko. mais yàgg moom ku mag yàgg yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne huwa akbar akbar ngeen di laaj moom moo gën a moo ma mag te moo ma mag moo gën a màgg xam nga kiy laaj moom ci ay at lay wax mais moom it loolu la tontu ndax màggaay kenn du taxaw naan man maa gën a màgg yonent mi alayhi salaatu salaam lool waaye nag wa ana waaye man al Abbaas wulidtu qabla man nag maa ko njëkk juddu <laughs> maa ko njëkk juddu waaye moo ma mag waaye xam nga yonent bi alayhi salaatu wa <coughs> gisoon nañu ca fichier yu njëkk yi que moom <coughs> dafa nekk yonent seydina adam alayhi salaam nekk baynal maa'i wa tiin wa aadamu munjadilun fi tiinati te loolu xadiis bu wér mooy ne man de yonent laa woon nabi fekk aadama seydina adam bi suñu maam aadam baa luwuñ ko woon bindagul ko woon kon imaam al abbaas junjaale loolu tamit mu ne huwa akbaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo mag wa ana waaye man wulitu qabla man damaa juddu avant moom rek moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam non moom rek tamit noonu mooy ne jullit bu ne ni mu nekke bàyyi ci ñépp noonu la nekke sa frère en nekk sa sa frère nekk sa baay nekk sa frère allahu akbar Seydina Abbas nag avant l'islam di ñëw ak même bi l'islam ñëwee bi yonent bi alayhi salaatu salaam commencé woote ku bari woon alal la moo tax imaam Az-Zubayr ibn mu ne kaana lil abbaasi thawbun li aari bani wa jafnatun li jaaihim mu ne al abbaas de dafa amoon képp koo xamante ne ci waa banu haashim muy tribu clan bi mu bokk ndax tribu bi mooy Quraysh képp koo xam ne dangaa rafle Seydina Abbas moo doon res jox la loo sol waaye képp koo xam ne dafa xiif moom moo res cin yi nga xam ne moom lay togg ngir jox ñooñu daal di leen leel jox leen nourrir ba ba ba ba génn ci seenu xiif ah gisoon nañu dañuy gis tarjama seydina ali ibn abi taalib moom la njëkk gis tarjamaam ginnaaw bi ñu gisee tarjama seydatu xadiija radiyallahu taala anha wa ardaha mais boobu yooyu dañ ko gaawoon a freiné après ndax nisaan xawla rasul ndax ñu ngi yoon ci seydatu ruqayya <coughs> radiyallahu anhum ci góor ñi ki njëkk a def tarjama mooy seydina ali ibn abi taalib ca fichier boobu waxoon nañ ne naka lay Seydina Ali ibn Abi Taalib daldi woon nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy ñàkk gi amoon biir Quraysh am bekkoor bu leen daloon ba ñu sonn yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi gis Seydina Abbaas daldi dem ci moom ne ko sa mbokk mii de sa mag jii di Abu gis nga ñàkk gi fi mu ci moom te dafa bari njaboot léegi nag man alayhi salaatu wassalaam li avant révélation bi la woon avant ñu koy yóor ñu muy affaire bi di officiel man nag li ma gis mooy ñu dem mag yow ci Abu Taalib ñu jël ci doomam yi ngir daldi koy alléger fardeau bi poids bi nga xam ne moo gàll ci loosam ndax yor ay famille bu mu war ci jamonoy bekkoor ak jamonoy ñàkk ñu daal dem Abu Taalib daal kontaan ci xalaat bi ne leen bu ngeen ma fi bàyyilee Taalib de mooy ki ñu ko doon dàkkantele da ko bëggoon lool mu ne bu ngeen ma fi déegalee bàyyil ma Taalib ku leen neex jël leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam jël Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina al abbaas daldi woon jël mag ji di jaafar ibn abi taalib radiyallahu taala an ali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim ah kon noonu la bare woon alal nekkoon koo xam ne ay commerçant yu ñu xamoon la ci arab yi ba pare bokkoon na ci ñi nga xam ne moom al Abbaas dañ doon dundal ñi nga xam ne ñoo fay ñëw di agsi moom sax ci ay loxoom la dellu woon li nga xam ne mooy da doon nàndal ñi nga xam ne ñooy euh, ujaaj yi ñëw foofu ci baytullahil xaram moom seydina al abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog yonent bi aleyhi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon bi nga xam ne ci la woote bi ko suñu boroom daldi wooteloo wa anzir ashirataka al ne ko woowal kon fexeel convaincre nga woo ashirataka ñi nga xam ne ñooy sa famille al aqrabin ñi nga xamante ne ci ñoom ñoo la gën a jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon jóg di woote waaye seydna al abbaas dafa newoon koo xam ne nag moom yeneen ci maaley saatu salaam dañ doon ànd lu bari même laata muy révélation bi officielle xam nga koo xam ne mooy ne même bu dee bàyyite xam la moom bu doon tey eh, ci wolof ñun wolof dañ naan papa bu ndaw walla wala bàyyite sax la wax mais léegi pour mooy wolofu wolofu wolofu ndakaaru <laughs> wolofu ndakaaru mooy naan sama papa bu ndaw voilà léegi pour ñu wax walo fi ndakaaru <coughs> bu ko defee euh, mbir yi ne ñooy mooy loolu <laughs> mais bàyyi tex la ñuy wax malgré loolu mooy dañ doon ànd moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam woowee wootee moom Seydina al Abbaas duggaguloon ci te lool mooy li gën a dëgër te loolu la imaam az-Zahabi daal di wax rahmatullah alayhi këne imaam euh, Seydina ci siyaru a'lamin nubala këne Seydina al Abbaas tuubul woon ba ni Badar di xewe tuubul <coughs> waaye malgré lool nag ñoom xamoon nañu dëggug yonent bi alayhi salaatu kenn ginu ko woon a xam waa Banu Haashim rawatina Seydina al Abbaas mii euh, moo tax ñoom moo tax suñu boroom tamit wax na même yéefee fii gis nga ñoom Abu Jahl loolu gisoon nañu que ne gis nga ñoom Abu Jahl ci boppam ñu gën xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu mu wax dëgg la te gisoon nañ ko ci Umayya ibn Xalaf keroog bi ko Sa'd axuhul Yasribi waxee radiyallahu anhu ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bu dajee yow ci biti dinañ dóor ñoom ñoo lay rey mu ne fan la wax ci biir dëkk bi mu ne xaw ma jabar bi lu mu ko waxoon. wallahi inna muhammadan la saadiq waat naa ci yàlla te seenu kéefër lañ nekk nekk bii Quraysh ne waat naa ne muhammad seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam lu mu wax dëgg la bu nee moo lay rey nag yow jëlal sa précaution en bul génn dëkk bi retardeel affaire bi mais xamoon nañ ne fu jaar dina dina ko rey moo julli nii ñoo koy rey mooy ne ñoom xamoon nañu ak dëggoom rawatina Seydina al Abbas mais nag Seydina al Abbas tuwul am na riwaaye yoo xam ne dafa ñëw yoo xam ne yooyu yépp dañoo da'if surtout bi ci imaam al-Waaqidi mu jaar ci imaam Abdullah ibn Abbas mu ne kaana al Abbas radiyallahu anhuma qad aslama qabla an yuhaajira rasulullah sallallahu alayhi wa ila al waaye xadis boobu wérul kene imaam alxaa Seydina Abbaas dafa génn dafa dafa laata muy <coughs> gàddaay yi yonent bi alei satu di gàddaay xadis moo tax imaam al al kii az-Zahabi ne isnaaduhu waahin xadis bi mooy sanadam dafa rob mooy ne loolu loolu noonu mooy yooyu yëpp di wax ne dafa tuuboon li gën a dëgër mooy ne Seydina Abbas biir Makka tuubul woon même bu dee gëm xam na ne yonent bi alei satu salaam dëgg la ba moo tax nag bi yonent bi alei satu nekkee Makka foofu laylatul aqaba moom la àndaloon li ñuy dajee soixante-dix yooyu ci waa Ansaar ñu def pacte boo xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaabaam yi jóge maji Makka daal di te tamit ñu daal leen jàppale ci biir <coughs> ak ci biti moom mii Seydina Abbaas mooy ki nga xamante ne nii mooy ki àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci guddi googu wax ak waa lamsaar yi ne leen ah sama mbokk mii di seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bañ na lu dul euh, lu dul mu yéen la tànn ci nit ñi yéen la tànn ci nit ñi ngir ngeen daldi koy protéger fii nag Quraysh man nañ koo protéger même ñi ko gëm ñi ko gëmul waaye nag waaye yéen la tànn te bañ na lu dul dem ci yéen léegi nag bu dee ne pare ngeen ngir mooy nekk contre arabe yépp waaw ndax a ah, <laughs> arabe yi lu leer la mooy ne gis nga doo fi loolu yépp gisoon nañ ko jamono jooju mooy ne fat Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ci waxi tey tey bu doon tey mooy l'homme le plus recherché du monde wala du de de telle nation yow nga ne yow nag yow yaa koy yow yaa ko yiir dëkk boobu mu ne nag doon na ngeen di pare nekk contre nit ñépp te bu ngeen amee njàmbaar léegi yooyu yépp nag ah kon nag d'accord leen wax leen jël accord yu leer yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di wax ak ñoom ñu daal di euh, <coughs> d'accord muy ci Aqaba Seydina al Abbaas mii la àndaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaaye Medina Seydina al Abbaas moom mu ngi desoon foofu ah li Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu wa takriman Badar jot Badar bi muy waaj a jot juste avant moom la sëram bi ñu Aatika ñëwoon waxoon géntam ngam géntoon géntam gu garaawam ngam géntoon këne dafa gis koo xam ne daal ci gàttal dafa ñëw di tàgg ay nit ñu bari mooy xeer woow mu gisoon daal di jóge ci montagne bi daal di wadd amul benn lu dul benn eh, def ay étincelle lu dul amul benn kër ci këru Quraysh yi du dugg na te loolu ci ñett fii ak ñetti fan di ngeen ci am lu leer Seydina Abbas bii la ko waxoon di frère am Seydina Abbas di koy wax moom benn xaritam xarit ba daal di koy wax mu siiw biir Quraysh ba Abu Jahl ibn Hisham alayhi laanatullaahi ne woon yow Abbas woolu ko muy nee na man maa ngi wër Kaaba ji Abu Jahlin woom ne ma yee Abbas boo paree ñëwal fii <coughs> fekk mu ngi ànd ak lenn ci ponkalu Quraysh yi nee na bi ma agsee mun ne waaye yéen kañ ngeen am yéen daal pareegu ngeen ci woote googu yonent bu góor ak góor ci yéen seen góor ñi di woote yonent <coughs> ñu naan déet jigéen ñi léegi daal feelu leen quoi di woote wu ak yonent mu ne ko loolal la mu ne ko hee walla baas xoolal yow sa sœur Atika laa wax sa grande sœur Atika nee na nee na moom moom dafa gént lii musiba dina dal waa Quraysh léegi nag nee nañu xaar ba trois jours ñu ngi xaar ba trois jours gis nga bu ñu gisul li mu wax dinañ bind ci kaaba gi këne yéen waa banu Hashim akdabul arab yi yéen a dàq expliqué yéen a dàq kàcc ci arab yi Seynal Abbas dem mbir yi waxu ko dara mu dem Atika daal di koy mere wax ko wax yu dëgër waa banu Hashim jigéen ñépp ñëw naan ko yow daal yaa toog bàyyi alxabis ku bon ci di Abu Jahl di wax ci ñun lu ñu neex te ñoom réagir ci quelques jours après mu ne day dem di réagir far dem dégg as-sarix waaye day yuuxu di Ibn al-Hadrami ah yuuxu di Damdam ibn Amr al-Ghifari ma Abu Sufyan yónni woon ne ko dawal wax waa Quraysh ne leen nañ gaaw ñëw. daal di protéger seen njëg mi Seydina al Abbaas nee foofu moom talatuma Abu Jahlin moom it talatuma ci noon nag ci la Quraysh su commencé woon comme niñ ko gise woon commencé waajal Seydina al Abbaas bokk ci ñooñu liñ demee Badar nag ñu jàpp ko mu bokk ci prisonniers yi bokk ci prisonniers yi keroog ki ko jàpp Badr mooy Abul Yasar bokkoon ci wàllam saar comme ni imaam ibn Isaaq wax jële ci xadiis boo xam ne wérul ndax dafa am rupture dane am man sami'a Ikrima moom imaam ibn Isaaq jële na ci koo xamante ni dégg na ci Ikrima di ibn Jabr an ibn Abbaasin mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma qaala mu ne asara al Abbaas abul Yasar mu ne ki nga xam ne moo jàpp keroog ghazwatu badrin al abbas jàpp ko prisonnier ci jullit ñi abul yasar la tuddoon fa qaala nabiyu léegi nag biñ ko bi bi xeex bi jeexee ba jàpp prisonnier yi mu gis bàyyi te bi daal abbas abul yasar jàpp ko muy prisonnier mu ne ko kayfa asartahu yonent bi alei salaatu salaam laaj abul yasar ne ko waaw yow abul yasar ana naka nga jàppe prisonnier nan nga def ba jàpp al abbas nii mu nekk prisonnier sa prisonnier noo ko jàppe mu ne ko laqad a'aananii alayhi rajulun maa ra'aytuhu qablu wala ba'd hay'atuhu kada qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad a'aanaka alayhi malakun karim mu ne ko man daal ki ma ci jàpp bi ma koy jàpp daa am ku ma ci jàppale benn góor la boo xam ne daal man masuma koo gis ci lu jiitu te masuma koo gis après ba ñii may waxe yow gisaatu ko ci xare bi ne ko nag hay'atuhu kaza ni yoog nii décrire ko la mel yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne abul yasar radiyallahu anhu laqad a'anaka alayhi malakun karim ne ko ki la jàppale ba nga jàpp al abbas prisonnier benn malaaka bu tedd la bu leen xadiis bi wérul waaye xadiis bu mel nii am na lu ñëw di ko dëgëral de xadiis boo xam ne rijaaluhu siqaat imaam as-Sawri ci imaam as-Sawri la jaar di Sufyaan an abi isxaaq mu jële ci abu isxaaq di as-Sabi'i anil bara mu jële ci seydina al-bara aw gayre qaala mu ne jaa rajulun min al-ansaari bil-Abbaas qad asarahu fa qaala laysa haadaa asaranii fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laqad aazaraka allahu bi malakin karim ah kon imaam albara ibn azib mu ne dafa am benn waay boo xam ne radiyallahu anhuma wa ardaahuma dafa dikkal kooku mooy abul yasar la te loolu ci waa ahlul maghazi it loolu lañu wax que ne abul yasar mooy ki nga xam ne al ansaar yi moo jàpp keroog Badr ki nga xam ne mooy al abbaas ibn abdul muttalib léegi nag bi ñu ko jàppee prisonnier euh, Seydina Abbas ne yonent baax na salatu salaam laysa lay asarani du kii nii ne moo la yonent bi alei salatu salaam ne laqad azaraka ne ki ko ki ko jàpp noonu ne ko ki la dimbali daa am ku la dimbali te ki la dimbali mooy malakul karim koo xam ne ku tedd la <coughs> moom nag imaam al Abbaas Seydina Abbas mbiram lu yéeme la woon ndax mooy li ma la wax sànq que ni moom dafa gëm yonent bi alayhi salaatu wasallam ba pare mais quand mu des ci diine ay bàyyam moo tax keroog Badr nii loolu jot nañu tuddoon ko yonent bi alayhi salaatu wasallam bi nga xam ne ci lañ faagaagal ko faaru Quraysh ni jàpp ci prisonniers yu bari yi ñu jàpp ci ñoom am ñu ne ko. ah yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag moom njëgg mee ci des bu ñu desati fii nañ dem fexe kari dabi Abu Sufyaan nangu njëgg mi Seydina Abbaas ne moom mu ngi bokkoon ci ñi jàppoon prisonnier yeew leen mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu daganu la yonent bi alayhi salaatu salaam ne eh, lu tax nga wax loolu yow al lan moo tax nga ne eh, <laughs> lan moo tax nga ne loolu daganu na mu ne ndax buur yàlla wa'adaka ihda taa'ifatayn ndax kat buur yàlla dalaa di benn ci li nga xamante ni mooy ñaari kuréel yi dalaa dig ñaar ci ñaari kuréel yi mooy immal amin nafir soit njëgg mi walla xare bi muy arme bi ta nag arme bi yàlla def na nga comme que ñaar la la be ñaar rek la benn la la diggoon ci ñaar te jox na la benn bi kon beneen bi dagaru la xoolal loolu rek kuy wax loolu subhaanallah ah! <coughs> moo tax ñi naan Seydina Abbas dinañ ko gis léegi dafa tuuboon avant ñoom ci côté xel nii ndax riwaaye yi wéruñu riwaaye yi wax lool wéruñu mais ci côté booy xool en tout cas ma ñun li ñuy wax mooy ne tuubuloon mais nag jege woon na ko lool wax nañ la keroog Badar bu muy génn dañ koo forcer mooy yonent bi alei saatu salaam li mu waxoon laata xare bi fare commencé mu ne am na ci ay rijaal min bani Haashim wax ku mel ni al ak ñeen comme ak ñoom Abul Baxtari te mbokkuñ sax ci banu Haashim ñeen ñi dañ leen a ustukrihu dañ leen a forcer ñu génn waaye ñooñu génn amul benn aajo ci xeexam ñoom amuñu benn aayu ci xeexal ñu imaam ibn Isaaq di nettali keroog Seydina Abbaas bi ñu ko jàppee prisonnier Badr <coughs> mu ne xaddatani al-Abbaas ibn Abdillah ibn Ma'badin mu ne nettali na ma man imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi al-Abbaas ibn Abdillah di al-Abbaas di doomi Abdullah ibn Ma'bad an ba'd ahli mu jële lenn ci waa këram an ibn Abbaas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne lamma amsa rasulullah yawma badrin wal usaara mahbuusuuna bil wathaaqi baata nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam saahiran awwalal layl fa qaala lahu asxaabuhu maa laka laa tanaamu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala sami'tu aniina ammi al-Abbaas fii wasaaqihi fa atlaquuhu fa sakata fa naama rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ah imaam ibn Isxaaq xadiis bi na ko noonu imaam at-Tabari soloo na ko ci taarixam imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilu nubuwa ñoom ñépp mu ngi jaar ci ki nga xam ne mooy yoonu imaam ibn Isxaaq ci càllale bi waaye càllale bi dafa am rupture <coughs> ndax an ba'd ahli kooku xamuñ kan la mu jële kon ci Seydina Abdullah ibn Abbaas di doomi al-Abbaas mii ñuy gis mu ne lamma am rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keroog badar bi badar jeexee ngoon gi mu ñu jàpp prisonnier badar yi nërmel na ñéefee yi waxoon nañ la yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bokkoon ci li nga xam ne mooy sunnaam da doon des bu ko yàlla may mayee ngañaay ci ay noonam dafay des trois jours ci bërëb boobu fi nga xam ne fa la gañee laata <coughs> laata mu fay jóge ah, léegi bi guddi gi jotee bi ngoon gi jotee léegi prisonniers yi ñoom ñu leen jàpp yeew leen takk leen ci ay buum yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog nelawul début guddi gi mooy nelawul fa qaala lahu asxaabu saxaabaa mi radiyallahu anhum ne ne ko maalaka laa tanaamu yaa rasuulallah sallallahu alayhi ne ko waa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan moo tax nelawoo gis nañ ni boobu ba léegi nelawoo ana lan moo tax nelawoo qaala mu ne moom yonent fi fa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam sami'tu amiina ammi al-Abbaas fii wathaaqi <coughs> mu ne li ma teree nelaw mooy dama dégg li nga xamante ne nii mooy onk onk sama bàyteex bi di al-Abbaas ci buum yi ñu ko yeewu muy onk looloo tax manuma nelaw fa atlaquhu ñu daldi tekki buum yi ñu ko tekki woon fiiñ ko takkoon fa sakata rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dal nag fa naama rasulullah mu door li mën a nelaw moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag keroog bi ko kon abul yasar jàppe imaam ibn Mardawayhi di ñu nettali naka noon imaam alxaakim daldi na koy solo imaam as-Suyuuti daal dinay tudd li nga xam ne mooy riwaaya bi ci ad-Durrul Mansuur mu ne Ibn Mardawayhi daal dina koy solo imaam al-Haakim bi mu ko solo mu ne saxiixul isnaadi walam yuxrijaa mu ne sanad bii de sanad la muy xadiis bi càllaleen bu wér la waaye imaam al ak imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullah ko imaam al dhahabi ne sharti muslim ne moom <coughs> ci condition imaam muslim la nekk xadiis bii ñuy bëgg wax kon mu jaa xadiisu ubaydillah ibn muusa mu ne qaala xaddatanaa nettali nañu israa'iilu di israa'iil menn mi an ibrahim ibn muhajirin mu jële ci ibrahim ibn muhajir an mujahidin jële ci mujahid mujahid an ibn umara mu daal di jële ci seydina abdullah ibn umar ibn alxataab radiyallahu anhuma mu ne qaala mu ne lamma usiral usaara yawma badrin usiral abbaasu fii man usir asarahu rajulun min al ansaar ah mu ne keroog bi nga xamante ne nii ah <coughs> ci lañu jàpp prisonnier Badri <coughs> usir al Abbas dañoo ci ñi ñu jàpp al Abbas ibn Abdul Muttalib ci la mu ne asarahu jàpp na ko rajulun benn góor minal ansaar saari bokk ci wàll ansaar xaala mu ne waqad waadatuhul ansaaru an yaqtulu wàll ansaar nag ñoom dañoo jëloon euh, dañu ne woon jëloon décision ferme que kii nii al Abbaas moom dañ koy rey lii mooy avant yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ñuy muy laaj Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ak Seydina Ali bañ joxe ginnaaw bi mu jël afi Seydina ah, Abu Bakr radiyallahu anhu avant loolu la woon waa lansaar nañ ne Abbaas moom al Abbaas moom dañ koy rey fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam léegi nag waxu waa lansaar boobu ak loolu ñu bëgg a def daal di jote yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy dégg <coughs> fa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam inni lam anamil laylata min ajli ammil abbaas moom mu ne man de lam anamil layla guddi gii de nelawuma min ajli ammil abbaas ndax sama bàyteex al abbaas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu wa ardaa waqat li gën tax nag li tax ma man waa nelaw man alayhi salaatu wassalaam ndax sama bàytex boobu ndax zaamatil ansaaru annahum qaatiluhu ndax kat waal ansaar ñi ko jàpp radiyallahu anhu nee nañ dañ koy rey qaala Umar léegi nag Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko ne yonent mi alayhi salaatu fekk moom la ko wax Seydina Omar ibn al-Khattab la yonent mi alayhi salaatu salaam doon waxal wala en tout cas bokk na ci ñi nga xam ne ñam ba mu doon wax mu nga fa woon <coughs> Seydina Omar ibn al-Khattab ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko est-ce que mu dem ma dem gisi ma dem mu ne fa ataa Umarul ansaara Seydina Umar ibn al-Khattab di dikkal mbooloo moomu ci waa Ansaar jàpp Seydina al-Abbaas te ne dañ koy rey fa qaala lahum Seydina Umar ibn al ne leen bi ñëwee mu ne Ansaar yooyu arsilu abbaas ne leen euh, laissez libre al-Abbaas mooy euh, <coughs> pas leen ko mais bàyyi leen ko bàyyi leen ko mooy li ngeen bëgg ray li ngeen ko bëgg a def bu leen ko def bàyyi leen ko bàyyi leen ko même laissez-le libre laissez-le libre <coughs> arsalahu mooy eh, tekki ko nga bàyyi ko fa qaalu ñoom ñu ne laa wallahi laa nursilu ñu ne ñun wat nañ ci yàlla duñu ko bàyyi ah bàyyi libéré Abbas al Abbas Omar ñun libérer wat nañ ci yàlla ne duñ ko libérer fa qaala lahum Umar sayyidina Umar ibn al-Khattab ne fa in kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ridan ne bu dee ni lii ma leen wax mooy ngeen bàyyi al-Abbaas mooy ngërëmu yonent bi alayhi salaatu nag xaalu ñu ne ñoom waa Ansaar ñu jàppoon sayyidina abbaas fa in kaana lahu ridan fa xud Allah mu ne leen ñoo wàllam saar ne Seydina Umar ibn al-Khattab nga ne lan nga ne ndax loo nga ne est-ce que ndax lii bu dee mooy ngërëmu yonent bi aleyhi salaatu salaam bu mooy ngërëmu yonent bi aleyhi salaatu salaam jël ko nga yóbbu ko pare nañ ci moom loo amatuñu ñoom dama bëgg-bëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam ngërëmam amatuñ bëgg-bëgg bëgg ñoon nañ ba ne dañ koy rey waaye comme que lii mooy bëgg-bëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam mu wuteeg ñoom li ñu lañuy def kan mooy seey ñoom ñooy seey devant ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wasalaam non ñii lañ waroon ñii ñii ñii xam leen leen waaye bu ko defee nañ leen xam xool liñ doon comporté wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu daal di ko yooy ah léegi fa axadahu Umar Seydina Umar ibn al daal di koy jël ci ñoom léegi libéré nañ ko fa lamma saara fi yadihi qaala lahu Umar bi nga xam ne nag ci la ci lañ ko tekkee ba Seydina Umar téye ci loxoom ñuy dem <coughs> Seydina Umar ne ko yaa Abbaas aslim ne ko Abbaas lii nag mooy li gën a dëgër wax nañ def nañ taxriij xadiis bi lii mooy wane ne Seydina Abbaas te riwaay yi ñu ne dafa tuuboon Makka tuubul mooy ne wéruñu bokk bii mooy riwaay bu wér te Seydina Umar lool la xam que ne Abbaas tuubul moo tax mu ne ko yaa abbaasu yow abbaas aslim tuubal ndax kat fa wallahi la an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima alxattaab wa maa daaka illa lima ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu islaamuk kon mu ne ko yow abbaas tuubal fa wallahi maa ngi wàcc yàlla man seydina umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la an tuslima yow yow al-Abbaas nga tuub nga tuub dugg ci lislaam ahabbu wat naa ne moo ma gënal fopp ilayya ci man umar min an yuslima al-Khattab wat naa ci yàlla yow al-Abbaas nga tuub moo ma gënal fopp man Xattaab mi ma jur tuub Allahu akbar loolu garaaw na de yow nga ne sa baay bi la jur mu dugg ci lislaam mooy ci texe gi te bu leer mooy ñàkk duggam ci lislaam mooy ay mbugal rek lay nekk yoo xam ne du ta masa dey nga ne man je préfère al Abbas moom tuub moo ma gënal man sama baay bi ma jur tuub di al Xattaab waaw Seydina lu tax lan moo tax mu ne wama zaak mu ne al mu ne al Abbaas lii al Abbaas lay waxana ah, mu ngi téye ci loxo ñuy def jële na ko ci waa Ansaar <coughs> ne ko nag wama zaak te nag boo gisee yow Seydina al Abbaas nga tuub gënal ma man Omar sama baay di alxataab tuub boo gisee loolu li ko waral lenn la limaa ra'aytu rasuulallah ndax li ma gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yu'jibuhu islaamuk mu sopp lool bëgg lool yow nga dugg ci lislaam kon kay mooy tuubul wa ndax li ma gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam man Omar bëgg lool yow al-Abbaas nga dugg ci lislaam loolu moo tax bëggug yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo moo féete sama kaw man sama mbëgg man xam na ne nit ku ne Seydina Umar ibn al-Khattab bëggul bàyyam tuub si mais de façon bàyyam génn na àddina avant l'islam di ñëw <coughs> am na luñ tuddoon ci moom bañ doon gis euh, ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamonoy tumuranke ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy euh, Zayd ibn Amr taw xon nañ la mook al-Khattab mi jur Seydina Umar ñoo bokkoon <coughs> yaay <coughs> mooy ne comme que yonent ci daal yi saaf saaf dafa bëgg lool yow nga tuub al man ma dindi sama bëgg sama baay tuub ba yow nga dugg ci lislaam moo ma gënal sama baay man al-Xattaab daal di tuub lii mooy dëggu dëggu sopp sopp dëgg-dëgg waaw laa yu laa yu'minu ahadukum ahadukum yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kenn ci yéen du gëm lu dul ne yonent moom <coughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam nekk ki ko gënal lépp lu dul moom loolu la di mooy ne yow jullit bi fekk fekk yaa ngi bëgg keneen fekk yaa ngi bëgg keneen wala leneen lu ëpp loo bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam duñ la ah non mooy sa ngëm des na laa yu'minu mooy kooku du gëm gëm gu mat sëkk lu dul ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab sax ba muy wax loolu Seydina Omar ibn al-Khattab ne ah ah bon man nag mooy ne ah wax dëgg yàlla man bëgg naa la kii naa la nee na gënaloo ma bon sama bopp <laughs> moo ko déedéet omal hatta akunu ana ahabba ilayka min nafsi mooy euh, bon par étape la woon man nag ah bon yonent ba ne saa saa bëgg naa la nee nag sama bàyyi yooyu yow dee lim mu wax ko déedéet bon man nag léegi gëm bëgg naa la ñeneen ñépp yow laa gën bëgg mais ñu bëgg naa leen mais nag ba mu des yow laa gin a bëgg ko ñépp ba mu des sama bopp nu ko déedéet léegi nag après te loolu lu yonent bi alayhi salaatu salaam def la ci moom mu mu soppale ko moom Seydina Omar waaw yaa muqallibal qulub <coughs> buur yaa xam nga xam ne mooy changer xol yi di ci jàllarbe di leen jàllarbe di ci soppane ko ni mu ko neexe mu defal Seydina Umar ibn al-Khattab ci saa se sopp goo xamante ne ni léegi dépassé na yonent sopp gi mu sopp yonent ma lay saab saab dépassé sopp boppam mooy ne yow fekk yaa ngi yaa ngi yëg ne yaa ngi exister en face de yonent ma lay saab saab bay am looy bëgg looy bañ lu dul moom lu mu bëgg ak lu mu bañ mooy ne fag yaa ngi foofu mooy yow xamal ne sa sopp des na moo tax Seydina Omar ibn al foofu la tolloon moo tax mu ne ko nag man al-Abbas mu ne ko yow al-Abbas nga tuub nag moo ma gënal sax man sama baay di al-Khattab tuub ndax li ma dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di sa daal di bëgg nga tuub yow Seydina al-Abbas léegi nag bi nga xam ne ci lañ ko indi nag indi prisonniers yi madinatul munawwar ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di kon jël xalaatu seyna abu bakar mooy léegi du ñu rey prisonniers yi waaye dañuy leen di laaj rançon ñu racheter seen liberté loolu waxoon nañ ne mooy général bi am na ñoo xam ne da leen a échanger comme ni ñu ko gise woon am na ñoo xam ne comme ni ñu koy gise ñooñu da leen di baal sans rien ne leen ñibbi leen wala ñibbil eh? yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag bi nit ñiy joxe di ñëw di daal di libérer seen prisonniers yi ah. muy ci càllale biñ la waxoon sànq bu imaam ibn isxaaq bi mu newoon man sami'a ikrima an ibni mu ne summa qaala lil abbaas ginnaaw gi yonent bi aleyhi daal di wax al abbaas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu ne ko ifdi nafsak wabna axiika aqiilan wa nawfal ibn al xaaris wa xalifaka Utbata ibn Jahdam fa aba yonent bi alayhi salaatu salaam léegi mooy mais kon sànq bi ñuy bàyyi Al-Abbaas noonu dañ koy bàyyi mu dem non bàyyi ko mu dem de mooy ne nañu tekki mbir yi nee nag ba léegi prisonnier la léegi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag euh, euh, yow Al-Abbaas <coughs> léegi ifdi nafsa de ifde nafsak léegi racheter sa liberté ndax ci prisonnier yi nga bokk non seulement yow wab na axi aqilan sa doomu frère bi di Abu Talib muy aqil ndax aqil moo doon grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib moom dafa bokkoon ci waa banu Hashim yoo xam ne dañoo ñëw fekke ci Badr contre yonent bi alayhi salaam bi aqil ibn Abi Talib mu ne ko aqil moom it racheter liberté yow al Abbas sa bos ak Aqil ñoom rek mu ne déedéet wa Nawfal ibn Xaaris ak Nawfal ibn al Xaaris boobu di doomi Abdul mu ne ko gis nga keneen muy sa beneen doomu frère buy al Nawfal Nawfal di doomi al Xaaris doomi Abdul mooy ne moom it racheter yow al Abbas yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko racheter liberté waaye wa xalifaka rachetel tamit <coughs> liberté ki nga xamante ne ni mooy sa allié di Utba ibn Jahdam di Utba doomi Jahdam oh, kon ñeenti mooy rachetel yonent mi alei satu salam neewul ne kii <coughs> sama baay cëx kon moom nañ ko bàyyi mu dem déedéet dana déedéet al Abbas if di nafsa rachetel sa liberté non seulement racheter sa liberté sa doom jii di sa doomi frère bi Aqil ak sa beneen doom jii di Nawfal ibn al-Harith di sa beneen frère di doomu sa beneen frère ak tamit sa allié di Utbat ibn Jahdam faaba Seydina Abbas ne euh, non non non man yonent ma lay saab-saab non man <coughs> non man manuma loolu wa mu ne inni kuntu musliman qabla dhalik ne yonent bi alayhi salaatu salaam noo man yonent bi alayhi salaatu salaam man al Abbaas man jullit laa woon avant Badar wa innama stakrahuni ñoom ñoo ma forcé waa Quraysh ñoo ma forcé ma ñëw xeex contre yow mais man jullit laa woon lan la ko yonent bi alayhi salaatu salaam tontu loolu lu ñuy gis léegi après euh, julli bi ndax julli bi nag insha allah wallahu a'lam alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, kon buñ ñëwaatee kon fu ñu yemoon yonent mi alayhi salaatu wasalaam kon newoon seydina al abbas ne ko ifdi nafsak na ko yow al Abbaas daldi libérer racheter sa liberté yow wabna axiik ak sa liberté racheter liberté wu sa doomi frère bi di Aqiil ibn Abi Taalib wa Nawfal ibn al-Haaris ak Nawfal di doomi al-Haaris ibn Abdil Muttalibi wa xaliifaka ak sa ki nga xam ne mooy sa allié ni Utba ibn jahdam ñoo ñépp yonent bi aleyhi salaatu salaam nekkoon ak al abbas libéréel ñi racheter seen prix seen seen liberté ak sa bos fa aba seydina al abbas radiyallahu bañ bañam gi nag nan la ko exprimer dane inni kuntu musliman qabla dhalik wa innama istakrahuni yonent bi aleyhi salaatu salaam ah man nag li nga ma ne ma racheter sama sama bopp sama liberté bopp sama ñaari doomu frère yi ak sama sama kii bii sama allié bii loolu manuma ko de mais man jullit laa woon man jullit laa woon laata lii te ñoom bi may génn waa Quraysh dañ ma forcer ma ñëw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko allahu a'lamu bi sha'ni in yaku maa tadda'i haqqan fallaahu yajzi bi dhalik wa amma zaahiru amrika faqad kaana alaynaa fa afdi nafsak kon nag seydina al abbaas bi mu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu ne ko allahu alamu bi sha'nik ne ko buur yàlla lii nga naan nga may wax naan ma dangaa tuuboon avant que laa forcer nga ñëw fii di xeex ak ñun contre ñun mu ne loolu daal buur yàlla ak dina xam buur yàlla daal mooy ki nga xam ne moo xam mbir yi ni mu demee dëgg-dëgg in yakuma tadda'i haqqan bu dee na nag li nga wax nii kene jullit nga woon dañ laa forcer rek ka tax nga ñëw fallahu yajzika bi dhalik buur yàlla moom dina la fay ci loolu waaye wa amma zahiru amrik waaye nag li feeñ ci sa mbir yow al abbas mooy ne faqad kaana alayna yow daal da nekkoon contre ndax kat loolu la mooy ne zaahir yi lañ mën a àtte sharia zaahir lay àtte wallahu yatawalla sarair yi nëbbatu loolu buur yàlla lañ koy bàyyeel buur yàlla lañ koy bàyyeel moo tax mu ne ko wa amma zaahir bu dee li nga wax dëgg la buur yàlla dina la ci fay waaye daal li ma xam man rasulullah mooy ne yow sa sa apparence sa li feeñ ci biti ak li ñëwan mooy ne yow sa mbir c'était contre ñun faf di sa kon nag abbas al abbas bàyyi tax ah di nga racheter sa liberté de mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad arafa anna al-Abbaas axada ma'ahu ishriina awqiyatan dhahaban fekk al-Abbaas ibn Abdul Muttalib keroog bi muy ñëw Badar dafa ëndaale alal lu toll ci vingt ci wàllu or awqiya benn euh, luñ miyaar la rek boo xam ne ci lañ doon xamee wazn mooy comme nuñ naan onze onze d'or yi nombre de boo ci amee nombre de grammes équivaut à nombre de lii ci xaalisu euro yu mel noonu moom lañ naan awqiya lu toll noonu nag ci loo xam ne daal tolloon na ci vingt ishrina awqiya zahaban ci or moom la ëndaale woon Badar jullit ñi nag daal di koy jàpp jullit ñi niñ jàppee al keroog comme Abul Yasar mi ñu ko jàppee li mu fa ëndaale da koo nangu ndax loolu mooy àtte bi man asara asiran falahu salabu képp koo xamante ne dafa jàpp prisonnier lam fa indi yépp yaa ko moom yow mi ko jàpp léegi nag <coughs> Seydina al-Abbas ne yonent bi alayhi salaam yaa rasuulallah ihbisha li min fidaa'i ne ko yow yow ndaw yàlla le <clears throat> ihbisa lii min fidaa yi léegi comme que nee nga wax naa wax nga ne ma yow léegi kon mooy fekk ma racheter sama liberté daal léegi vingt awqiya dahab yooyu nga xam ne ci ay once door wala mooy benn kii la rek euh, comme li ñu expliqué léegi ci or loolu daal gis nga laa bëgg nag léegi yow man li ma war fay ngir racheter sama sama liberté léegi loolu dañ ko ci boole vingt yooyu ñu jël vingt ci aw xiyam zahab yooyu loolu lañ bëgg nga loolu laa bëgg nag nga booleel ma ko ci après li ci des ci li ma war a fay ma daal di koy fay xaala laa yonent ma ne saa saa ne ko déedéet zaaka shay'un ataana allahu mink ne ko déedéet al abbas <clears throat> sa vingt kii or yooyu ngay wax non non non loolu bul foog ne danga naan léegi nañ la ko booleel xam nga aw Awqiya même Mauritanie Mauritanie moom lañ naan Ogia Ogia léegi ñoom seen xaalis noonu lu tudd Ogia waaye nag euh, temps yu yàgg ya buñ ko waxee day nekk environ douze <coughs> parce que ci rafetlu misri yi ci lay ci lay. Euh, Euh, waaru façon xaalis la rek boo xam ne benn euh, lu ñuy natte naan lii mooy xaalis boo ko amee lii lay représenter léegi yonent ma ne saar-san ne ko bul foog ne noonu lay demee demewul noonu de laa loolu noonu ñàkk nga ko moomoo ko de bañ naan la ba nga naan dañ koy boole nañ ko boole léegi li ci des li nga war a nañ ko boole ci li ngay jënd sa bopp li ci des nga fay ko déedéet zaaka gis nga alal jooju ngay wax ne moom nga fen ñu jël ko shay'un mbir la moo xam ne ataana allahu mink buur yàlla moo ko jox ko ci yow daal di koy jox ñun fa innahu léegi nag bi mu waxee lool Seydina Abbas xaala ne ko fa innahu laysa lii maal ko ah kon nag yonent ma lay saar saam man awma alal moo man awma alal du jënd sama bopp moom qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko fa ayna al maalu alladhi wada'tahu bi makkata inda ummi al fadli wa laysa ma'akuma ahadun ghayrakuma fa qulta in usibtu fi safari fa lil fadli kadha li Qutham kadha wa li Abdillahi kadha ne ko bàyyi sama bàyyi tax nga ne amoo dara amoo alal léegi doon dama lay laaj man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ana alal gi nga xam ne moom nga dénk sa soxna di ummul fadli di lubaaba bintal xaaris di yaayu ñoom al nii ak ñoom seydna abdullah ibn abbas <clears throat> ana alal jooju alal jooju anam ji nga xam ne yaa ko dénk laata ngay génn di ñëw ci xare badar bii yaa ko dénk yéen ñaar rekk a fa newoon laysa ma'akuma ahadun ghayrukuma amul keneen ku leen ñetteeloon yéen ñaaw sa soxna soosu rekk la woon fa qulta nga ne ko yow al Abbaas in usibtu xare bii may génn di dem badar in usibtu fii safar yi bu ñu marayee mooy dellu siw ma falil fadli kada sama doom al fadl de ibn abbas radiyallahu moo moom temps ci alal ji wali xusam ñeel na xusam sama beneen doom bi di xusam moo moom temps ci alal ji wali abdillah muy abdullah ibn abbas di beneen doomam ji mu ne moom it kaza mooy am moo moom temps est waxoo woon lool yow nga wax lool sa soxna yéen ñaar rek ba pare nga ne amoo alal seydina al nag ne fa walladi ba'athaka bil haqq maa ngi waat ci ki nga xamante ni nii moo la yónni ci dëgg man al Abbaas maa alima bi haadaa ahadun min annaasi ghayruha maa ngi waat ci yàlla këni amul kenn ci nit ñi koo xamante ni xam ne lii nii nga wax lii nii këni amoon naa alal ju ma sama soxna naan ko bu ma buñ ma rayee ci yoon wi wala dippaatuma mooy sama ma ma mooy miraas naa sama bopp ku woon moom xamu ko wa inni taman rasulullah sallallahu la alamu wa inni la alamu xam naa léegi que ne annaka dëgg ndaw yaa nga ndaw yàlla ga ah kon noonu la léegi nag loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ak moom xam nga moom nu mu dem di deme deme deme moom di nga fay di nga di nga jënd di nga racheter sa bopp wax naa la ci début bi que ne ku bari woon alal la kaana muusiram léegi nag euh, ñaata la la la kii moom moom moom cent la joxe cent cent yooyu pour moom la woon xam nga ak kan ñaari doomu kiyom yi mooy Aqil ak Nawfal ak ki nga xam ne mooy aliyom boobu xadiis bii nii imaam alxaafiz ibn Kathir ci albidaaya wa nihaaya xam nga sànk def nañ riwaaya bi ne imaam ibn Isxaaq bi nekk ci siiratu ibn Hisham dafa am rupture bi nga xam ne nag version bi nga xam ne moom la ci imaam alxaafiz ibn Kathir indi ginnaaw bi mu tuddee lii dane rawaahu ibnu isxaaq an ibni abi najihin an ataa an ibni abbaasir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne rawaahu soloo na ko ibnu isxaaq di imaam ibnu isxaaq an ibni abi najih mu jëla ko ci ibni abi najih an ataa mu jëla ko ci ataa ibni abi rabaax an ibni abbaas mu jëla ko ci sëriñam di seydna abdullah ibni abbaas lii nag riwaay bii nii boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi di nga ko fa fekk ci càllale gii mais du càllale gii moo ñëw ci siiratu Ibn Hisham moo tax nag bu dee bii nag day wér mooy ne xadiis la boo xam ne bu wér la moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, nanguwul woon ndax loolu mooy maandute te mooy liberté te moom mooy ki nga xam ne waxoon naa la moom moo féete maandu kaw muy alayhi salaatu wassalaam neewul ne sama bàyyi téex la moindre bu mu joxe rek ñu bàyyi ko ñu ne ko déedéet dangay fay te sa vin yële nga indi woon loolu yàllaa ñu ko jox amoo li nga wax joxoon sa soxna nag fayal mu fayal ñépp moo tax Seydina Al mooy prisonnier bi mooy ki nga xam ne moo lu mu fay ngir racheter liberté moo tax keroog comme ni nga xam ne noonu la nee ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullaahi aley dafa am ci muhaajiruun yi yoo xam ne dañu ñëw xadiisu seydna anas ibn malik la radiyallahu anhu mu ne anna rijaalan min al ansaar ista'dhanu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu idnan lanaa fal natruk libni axiina al abbaas fidaa léegi nag bi yonent mi aleyhi salaatu salaam wax waa al-Abbaas wax wax yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko di nga fay de loo mu indi yonent mi ba mujj nag xam ne léegi nag waa Ansaar yi ko jàppoon yi nga xam ne ñoo ko jàppoon jox nañ ko Seydina Omar ak yépp mais ci ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko moom ba léegi ndax liibarul ba léegi ñoom ñoo ko moom léegi nag ñu ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu mu ne inna anna rijaalan ay góor minal ansaar moom Seydina Anas bokk ci wàll ansaar mooy ñi ko jàppoon prisonnier ista'dhanu rasulallah sallallahu alayhi wa dañu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy sàkku ndigal fa qaalu ñu ne ko i'dhan lana yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañuy ñaan nga daal di ñuy jox ndigal fal natrukil Abbaas fal natruk libni ak uxtina al abbas fidaa bu ko defee suñu doomu sœur bi di al abbas lim c'est accord xam nañ ne ñun la war a jox alal jooju noonu prisonnier bu nekk di joxe ñun ñu ko ñun ñu ko jàpp ñun la koy jox léegi ñun dañu lay ñaan digal yow yonent bi alei saatu salaam ñu daal di koy may loolu baal ko ko bañ koo bañ jël ci moom dara nga ne mais lu tax ñii naan lib na naa al Seydina al Abbaas seen doomi sœur la ñu ne la non si seen doomi sœur la mais mooy seen sœur ci kaw Abdul Muttalib mi ko jur mi jur al Abbaas yaayam moo jóge ci waa Lamsaar comme ni ñu ko waxe woon ci waa Banu Najjaar ñooñu nag loolu lay waxe waaye bu dee ne yaayu Seydina al Abbaas wax nañ la nu nu tey la la tuddoon te bokkul woon ci waa Lamsaar mais mooy maam yaayam non papam Seynal Abbas papam la yaayam jóge ci wàllam Ansaar looloo tax ñoom ñu koy xoole moo tax maam bu jigéen maam bu jigéen day taxaw palaasu yaay comme ni nga xam ne bàyyi bu góor noonu la maam noonu lay taxawee palaasu bàyyi looloo tax ñoom ñu ne izan lana ya rasulallah yow ndo yonent bi alayhi salaatu wassalaam izan lana fal natruk li libni ukhtina al Abbas fidaa ñu ngi lay ñaan digal nga bàyyi ñu may ñu permission ñu daal di baal may al abbas lim ñu war a jox na ko jël te libre fa qaala yonent mi aleyhi salaatu ne laa wallahi laa tadarunna minhu dirhaman waat naa ci